léegi da ngay da ngay jàllaat fii moom doo fi dëkk moom abadan kafajirat kay ma wax la nu mu mel allahu akbar xoolal ni muy def mu ne kafaajiratin kéem jigéen ju saay-saay tas a boo xam ne day daw di ngaal rijaalan ay góor jaat humu mu leen di woo ilaa bayti ca néegam wax yétte moom kat bu ñu yegg see ba ca néeg ba xalu bu aji dogaakoon la ar riqaaba baatiya day mel ne ndaw soo xamante ne day kii voilà sol euh, yu gàtt ah pastelu tout ça euh, rosa <laughs> daal di def parfum yi et cetera ah waaw dégg nga teg yooyu yi ñuy teg seen bopp yi et cetera ndaw su jigéen waaju romb rek mu piis ko sama càmmiñ kaay wala mu wax wax yu neex yooyu daal yenn ci wax yi rek waaw bu waaj a yegsee rek mu daal koy yóbbu ca néeg ba ñu waxtaan waaj a defee ne nag léegi moom fi mu toll war war naa mën a jublu nag léegi ci mooy yàlla gi rek bu yegsee rek ndaw sa jël jaasi ci dagg bopp bi passé ci keneen adduna noonu day def day séduire gaa yëpp gaa yi daw wuti ji ko mu mu sacrifier leen dem yoonam acca les générations l'autre génération na ñëw ma sacrifier ko moom tamit waaw waaw loolu adduna di def de yàlla nañu yàlla sàmm sotttt kasharibin kéem aji na ma naan la maa al bahri ndoxum géej man koo xam ne xat dëgg-dëgg yarumu haa daf koy sàkku moom adduna koo gis muy wut adduna nga xam ne affaire u adduna rek ko yitteel talatul dara waaw il travaille vingt heures par jour <laughs> et dort trois heures de temps <laughs> waaw waaw du ci jariñu de kooku du jariñu xam kooku du du ba mi <laughs> ngi dajale alal ji mais du ci jariñu dara vingt heures par jour la laaj lu tax ma ko liggéey ah déedéet du ma ko parce que kon man du lu tax may liggéey mais xaar ah, <laughs> bu ko defee nag gars yi di ko ndax naan way il est brave lui c'est un travailleur ah. <laughs> ah mais koo gis mu mel noonu kooku mook mu ne exemple kii bëgg a naan ndoxum géej toog di naan rek ndoxum géej bi ñoo yam xam nga ndoxum géej déjà ni mu bare ba pare dafa lan dafa weex dafa weex xat waaw kay mu ne faxullatu marum xondoo ñëm nga tas daadu day yokk waxuwa te moom sarubu muy ak nekk aji naan rek di naan rek biir bi ni tuy euh, te du di mandi muy naan rek adduna <laughs> noonu la mel ñi koy wut la l'appât du gain l'appât du bien ah recherche stricte du profit du profit loolu la ñuy def tout le temps tout le temps ci la ine ci la ñuy ne mais du leen jariñ dara a chaque fois ñuy gën a wut mais ñu duñu doyal mukk ah voilà ma ngoog voilà ma ngoog xataa zurtumul maqabira loolu la mu ne kon nag qasirun kaay ma yëgal la dara adduna de dafa gàtt raa ah yaraaha dana ko gis alxaafiluuna waaw kay foofu la am erreur voilà ah du foofu am na foo xamante ne audio xaafiluuna aaqiluuna la voilà mais buñ ci yegsee diñ ko gis insha allah mu ne yara xaa dana ko gis alxaafiluuna way yëgadi ya tawilatan lu gudd gudd boo naan àdduna daa gàtt ñi nga xam ne ñoom dañoo négligent ay innocent lañ yeewuwuñu ñooñu dañ naan non mais gars yi dañuy wax rek àdduna ni mu yà ni mu ni mu yàggee ba léegi maa ngi fii nekk di def naa ah ah tous les jours ci xoolal dëgg la deux mille un la la mille neuf cent quatre-vingt-deux ni mu yàggee nga naan ma ay àdduna lu gàtt la maanaam ñoom dañ koy gis mu yàgg ci ñoom mais fekk da dañu xamul ne lu gàtt la parce que ñun ñi rek tey que en moyenne kenn ku ci nekk en moyenne xam na ni bu dundee encore quatre fois li mu jotoon a dund mooy dafa gudd fan lool lool lool lool dundaat quatre fois li nga jot a dund mooy gudd nga fan torop torop torop te tey buñ la waxee nga ri nga nga nga nettali ñu sa dund léegi nga def ñu sa biographie nga mën koo nettali en cinq minutes nga taxaw cinq minutes nga nettali man kat ba ma juddoo maa nga juddoo bërëb sangam année sangam nangam ah léegi bi ma amee six ans yóbbu nañ ma l'école ah def naa nang mais yooyu rek ngay mën a wax ay da ay da dama daan aayak yooyu doo xam nga doo yooyu kenn du ko nekk li waale du dëgg ah. ah ay ba ba ma xëyee bi sàngam euh, le 5 juillet 1985 ba ma xëyee dama li ma njëkkoon a def mooy damaa sangu ah, et cetera yooyu doo ko nekk li waaw kon nag kon nag segam xam nga yépp mu ne la ax yi sama mbokk sama mbokk kaay ma digal la dara fajtahit na ngay góorgóorlu di yulli sag dayak coono fil yow mi ci bisug tey ji wal am su ndax kat démb faa itun lu faat la dem na de te dootoo ko dabate moo tax junniy at ci kanam lu mu yàgg yàgg yàgg moo gën a jege démb waaw <laughs> démb moom c'est fini dootul ñëwati alors que junniy at ci kanam dana mës a ñëw moo tax lu mu sori sori sori moo gën a jege démb wa fii xadinaa waaye nag loolu bu la bu mu la ndax wa fii xadinaa ndax nekk ci suñu ëllëg la wala bo nga ne wa giñ wala te giñ naa ni day xuyubun ay kumpa yu baree baree bari fii xadinaa nekk na ci suñu ëllëg yaadal wanaa yow borom doyet yi xaliilun adduna lu gàtt la lu néew la baqaatel des na min ha ci adduna alxaliilu la gën a néew encore dafa néew la des lu néew la encore ba pare li nga ciy dund tamit ci biir lu néew loolu la ci biir lu néew loola des ci ngay dund sa dund yow walaw dara ay waay bu xamoon ma xabataxaa mujjëm ga man raamaxaa ka koy sàkku laya ubu giñ naa dana dellu gaaw ya firru dana daw ilal mawlaa jëm ci buur bi borom bi nga xam ne mooy kilifa mbindeef fi subhaanahu kama kem ni nga xamante ne xaala wax na ko rabbu rabbuna suñu borom ca sóoratu zaariyaat ndax dafa wax ne fa firroo na ngeen daw ilallahi jëm ci yàlla mais mm-hmm. fa firroo ilallahi inni lakum minhu nadirun mubin mm-hmm. ah yàlla moom mi nga xam ne daw leen ca yàlla alqarib moom mi nga xam ne moom mooy ki jegeñ ki jegeñ ki nga xam ne moo gën a jege nit ñi seen bumu xol ba pare tamit dana jëfe li nga xam ne moom la wax te ca a ahqaf ndax foofa daf fa wax ne ajiboo wuyu leen woo wooteeg yàlla bi wuyu ji leen ko wa aminu wi te ngeen gëm ko ah yox bu ko defee la lakum mu jeg leen min zunubikum seeni bàkkaar wa yadkhulukum te dina dugal jannat ajran tajri xam dana daw min tahtiha al-anhaar nga la nahar mu ne a adduna nag moom masiruha ak mu da ngay dem foofu masiruha ak jëm ma ànd ak kullil muhibbi képp koo xam ne soppeem la xam nga fan laa la naari jëm ca safara dong la nag li zalik li ngir loolu nag boo xamee ni moom fa mu koo xam ne daa xaritoog moom ba nekk moom keus fa ko jëmee mooy sawara <laughs> loolee li zalika ngir loolee hurubu dana ko daw an ha wëllif ko al mm. way xellu ya foofu moom moo bind xaafiluuna fekk aaqiluuna la walla képp ku xellu dana ko daw koo xamante ni déedéet am dandoo boo xam ne ci problème rek li lay jëme moom <laughs> moom na dem ma dem atar daa mbaadu da ngay gërëm xabiban ab soppe boo xam ne yudu xilu day dugal an naara sawara xib boo xoo soppeem lexam xen ngiruk rakkaaju lexam xen ngiruk ràngatiku lexam xen ngiruk dofe wa jahlin akuk réer inna sa li wér ba wóor mooy lii kat la tabibu naa ne alkade dong la mata saa yoo joxee xibbi yow sama soppe aj wa fayka sa ñaari biir yi buxaahuma wax tamit voilà buxaahuma seenu càkkutéef ataa dana dikkee laka ñela ak gàcce aarun ak njombute musbirun ba di aji rotal sikkim wa mu ayibu ak aji sa ñaari biir yi mooy mooy biir biir ak pëy mooy sexe ñaar mooy ñaari bànneex yu nit am mboolem lu nit di wut ci àdduna nag ngir ngir satisfaire ñaari plaisir yooyu moo tax biiram lu mu moo xamante ne voilà parce que bu ma gaa yi fonkee di ma jox may lekk bu baax ak plaisir sexuel loolu rek moo tax nit di wut mbiru àdduna ñaar yooyu maanaam yeneen yëpp loolu ci foofu rek la jëm mu ne nag saa yoo fekkente ne yow loo noo def ba satisfaire say plaisir rek la mu ne xamal ni ataalaka def na dana la dikkee aarun ak njombute aarun ak gàcce boo xam ne mus bi dun aju rotal sikkim lay doon waaw wa mu ayibu te day ayiba la ah waaw mooy waaw mooy mooy rek koo xam ne foo ko fekk mi ngi ni sëgg rek ah? waaw waaw waaw ndax ndax ndax gàcce nga ni ko waaw kon ana nan laay def ba tey mi ngi ci xol bi fi ci bayit bi lay jeexale xol bi war a dugg ci làmmiñ bi mu ñet janaa xayra mu ne tir naawal nax wa maliki ca wàllug sama borom del naaweeg janaaxay raja ñaari laaf yay ñoom yaakaar lañ rajaan wal xaw ak ragal ak tiit maanaam ah, picc buy naaw du naawe benn laaf ñaar lay naawe bu bëggee dox bu bëggee dem ni ki noonu nit buy dox ñaari tànk lay doxe mu ne ñaari laaf yooyu na doon yaakaar maanaam ne li may def kat ci lu baax yaakaar naa yàlla dana ma ko fay te yaakaar naa ne yàlla du ko neenal te yaakaar naa itam li ci manqué moom dana ko mottali ci mbaaxam hmm. loolu benn la hmm. beneen bi mooy nga tiit est-ce que li may def baax na est-ce que limay def yàlla nangu na ci dara est-ce que bu ko nangoo sax mbax danaa ci danaa danaa yegg ak moom ba fañ ñu ko war a faye est-ce que duñ ko jël fayee ko keneen koo xam ne man tooñoon naa ko est que suñu borom subhaanahu wa taala euh, li nga xamante ne moom laa def ci lu bon dana ma ko baal est-ce que du dama def benn affaire boo xamante ne loolu rek moo tax yàlla nar ma alak maanaam ñaari laaf yooyu foog nga koy doxe mais bul toog foo xam di def comme ça mbokk wolof yi ni ñuy def waaw man moom je suis bien parce que déjà sama xol rafet na euh. <laughs> Euh. déedéet <laughs> mu ne gis nga boo defee lii ma la wax hmm. fii dafa am benn maire ndeysaan ah. ñuy waxtaan ma ma wax ko lii nag ma am ne ko da ngay naawee ñaari laaf yi maanaam expliqué ko ba toog mu ne waaw Moustapha Euh, ñaari laaf yooyu ñoom nu ñu mel danoo verte wala. waaw loolu mooy comprendre waaw ci laa xamee ne nag moom ndekete loolu nii dafa kawee ci dégg-déggam mu reprendre wax ne kon loolu soo ko defee kafaaka dana la fegal ar rada torox tànge kan moo la koy fegal baaril anaame aji bind mi ndeef yi xasiibu ki nga xam ne moom mooy aji caytu mbir yi léegi nag. wax na la kon sa xol ana nan ngay def ak moom léegi mu ñëw ci sa làmmin allahu akbar mu ne lisaanaka sa làmmin nag moom in at lakta ndeem boyal nga ko yaakul ka dalay lekk <laughs> mooy sa làmmin bu dee doo ko surveiller nga koy bàyyi rek muy expliquer <laughs> lekk mu ne kalay si sara keem gayndeg njaloor la al aadi ba di aji noono aljari ba di aji mën a daw wasuwur bu aji songaate ga gaynde gu mer goo xamante ne ci àll ba rek lay nekk xiif bay bëgg a dee ba pare mën a daw te mën a te mën a noono ba pare mën a songaate noonu la làmmen mel yàlla ñu yàlla sàmm wa imma saa yoo xamante ne turit namm nga aw nan ak xettali alayka maa ngi lay digal bi osdatin ci wéet maanaam wéet bañ a dem ci caaxaankat yi bu fekkente ne par contre ci nit yu baax ni noonu par contre di di di leen fréquenter moo gën ngay wét maa ngi lay digal kon wét waju en ak xiif wasumtin ak noppi innahu ndax gis nga noppi gii mu mujjee tudd ma mujjee tudd lana ji bu giñ naa ni lu bari jaloore la kaay ma limal la ci yenn lahoo ñeel na ko sabaatul ala fi juróom-ñaari junni fil xayri ci yiw yoo xam ne xos si mat séddaleef ne ko ala sabe kilmatin ci juróom-ñaari kaddu aadaaka yàlla na la teggi xotoobu mbamb ma coow lu bari la yaa fi defoon lii defoon nga yooyu naam waaw innahu naka moom mu wax la juróom-ñaari mbir yoo xam ne euh, juróom-ñaari maanaam sept mille euh, atu la am moom noppi mu ne mais mën nañ leen regrouper ci sept atu sept yooyu kaay ma limal la ko mu ne naam waaw innahu naka moom noppikat zaynun taar la maanaam boo noppee ah yaay gën a taaru ki nga xamante ne mooy daa mel ni sa maas di mbel mbeli rek wasitrun sutura la boo noppee kenn du la xamal dara wa qurbatun ak jegeñ yàlla la maanaam jaamu yàlla la ndax yàllaa ko digle waxis noonu ak tata mooy forteresse la day tax gars yi duñ la gaaw a ñeme parce que dañ gisee mu noppi kii wóorutu tooñ kii bu ko kenn tooñ <coughs> wayejubu te day xëcc ah day ubbi babul i'tizar buntik ngant maanaam day tax ah, feeg waxoo rek kenn ku ci nekk dana non boo moytuwul li tax lii am mooy nangam maanaam dinañ dinañ la mën a wutal excuse mais boo tàmbalee wax rek dañ naan di déedéet eh, affaire bi kat nee na nangam la moom moo ko wax voilà léegi nag kenn dootu la mën a wutalati ngant mu riixul aji ah, féexal la alkiraamal kaatibiina way bindkat yu tedd ya mooy ñaari malaaka yi leen di féexal mais ko xam ne bel bel bel bel bel lu ne mu wax ci di ko lu ne mu wax kooku malaaka yi dañuy bind rek déjà dañ ko ah. wa haybatun ak la ah. ak téyu la mooy charisme koo gis en général du wax lu bari day am charisme fa ni'ma ak a baax fa ni'ma ak aka rafet samutun fa ni'ma est-ce que samutun aju noppi xaashi'un koo xam ne dafa ragal yàlla maanaam ragal yàlla tax moo tax mu nopp wa adibu te teggi na alaa dama ni xal la néew na man koo xam ne xat ca dëgg-dëgg xaala tama ngay jaxasoog annaasa nit ñi saami tan di nekk aji noppi koo xamante ne foo ko fekk mi ngi ci biir nit ñi kooku en général du noppi fala budda tax mënuta ñàkk min xiilin ci nee nañu waqaala ak nee na yaribu yoo xam ne day dengi dengi day sikki sàkkaloo à chaque fois boo nekkee ci nit ñi nit ñi nekk ci débat yi di wax parfois dinañ ni way diw def na nangam il paraît que nee nañ def na nangam way je suis allé sur internet j'ai vu que ni euh, euh, son nouveau gars nangam la et cetera yooyu maanaam fokk nga commencer nag di sikki sàkk di commencer wax yow tamit dugal sa grain de sel ci affaire yi kooku mënta ñàkk allahu akbar wa nafsaka moo tax kay sa bakkan ayib de ko ayibal suma topp bat naka sa biir aadihaa na nga ko noonoo biir boo xam ne da ko koy duy duy ba mu fees dell loolu baaxul wa mawlaaka sa borom fashkur de ko gërëm innahu na ko moom buur yàlla la wahu bu giñ mooy aji joxa joxa kon mooy joxe lépp mm. wa uxraaka sa al alaxira nag fatlub dee ko sàkku ma topp nag dunyaaka sa adduna fatrukan na nga ko bàyyi maanaam comme li nga xamante ne moom laa waxoon sànq mooy dan nga waajal lima ñeel la nga xamante ne yusi bu mooy aji dajale lil alamina ñeel mbindeef yi lii dajale mbindeef yëpp mooy lan alaxira baa waajalal loolu aayit deel baa mu jëf yu baax yi wan di man te ngay rëcc yu bon yi ruddal mazalima te na delloo tooñ yi ahlaha seeni ñooñ azib te ngay dajale di fexe bay def jëf ju baax wa aziqan na te na ngay mosal sa bakkan ay métit wab ki te del jooy lii de boo ko defee kunta da nga nekk koo xam ne ta tuubu dellu nga tuub nga fokk nga ma dal def yi boo bëggee ne sa tuub sincère wa nafsaka sa bakkan nag charit dee ko chartal sa bakkan doo ko bàyyi noonu rek dee ko tëralal ay condition su ma topp raqib na ngay fuglu mooy vigilant être vigilant waxaasi bante del caytu mooy del régler del auditer sa bopp del ne voilà nekkal sa propre comptable voilà waa aqib te na ngay mbugal maanaam sa bakkan doo ko bàyyi muy def lu ko neex léeg-léeg nga nga nga serrer la ceinture comme ni ñuy wax wajaahit te ngay yulli sa daje daje coono ngay def ay effort aatiban na na nga koy yedd moom sa bakkan tanuubu bu ko defee nga delluwaat sa borom boo bëggee dellu sa borom appliquer lii ma la wax mais doo toog rek ne damaa bëgg dellu ci boobu damaa bëgg a tuub damaa bëgg a nekk ku jaar ci yoon bi ba pare yëpp doo ci def dara kooku du mën a ne mm-hmm. parce que tamit seytaane mi ngi fi fii nag ñaari bayt yi dañoo duggante mu ne lala ni'matin taw'in bala'in masi'atin huquqa ilahi ra'a haythu tasi haythu tusibu ka shukrin wa ilmi taw'i lillahi minnatin wa sabrin wa tawbin lil ilahi habibu ñaari bayt yi dañoo duggante mu ne la fii ngay tàmbalee raay del sàmmonte xuquqa ilaahi aqi sa borom yi xaytu tusibu saa yu ne kashukrin kéem di gërëm minnatin ak xéewal la daa ni'matin bu la yàlla xéewalee waa ilmi tawi te ngay jëfandik jëfandikoo xam ma xam-xamu topp lillaahi ngir jëm yàlla rek taw en topp yàlla wa sabrin te na ngay muñ del jëfandikoo ah, del muñ balaa in nattu boo xam ne mas yi atin day musiba laate maanaam day dafay metti yooyu dee ko def wataw bi te tuub lil ilaahi ngir jëm yàlla xabibu yow sama soppe bi boo bëggee sàmmonteeg àqu yàlla yii ngay appliquer wa iyaaka maa ngi lay moytandikuloo iyaaka maa ngi lay moytandikuloo almira a werente fa innahu li wér boo werente kat daa un aji woote kat la ila sharri jëm ci bon wa minhu te ci moom dong jalu bu lay bijj moom lay xëcc werante bu bari moom loolu rek lay def parce que même bu fekkente ne da ngeen a même bu fekkee yéen ñaar ñëpp da ngeen sincère ngeen di werante bu yàggee day am benn distance buy créé wu seen diggante ñaari xol yi moo tax lu bon rek lay indi walaata ku te bul nekk mukk kazaban di aji fen amaamaka ndax nekk na sa kanam mawqifun ab taxawaay boo xam ne mahibun bu raglu la jour boobu day raay bu dana lox ngir tiit fii ci bis booba siwal muxtaari ku dul tànneefu yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam mooy règle générale mooy fen baaxul dara dara dara dara mu ne waaye mu jox la ay ay exception allahu akbar wa waajibuhu dana war nag moom fen inqaazu nafsin ngir xettali bakkan li muslimin ñeel jullit jullit boo xamante ne euh, amul nenn noo mën a def lu dul wax lu dul dëgg rek ngir mu sauver wu dañ koy rey wala nangam ah kooku foog nga wax lu dul dëgg parce que bul fi nekk na non moi de toute façon moi je suis sincère ah yooyu déedéet ah <laughs> ah déedéet moo tax xam xàmmee baax ah loolu tax xamee ku xam ku xamul fii la ñuy wutee yu mel nii bu yegsee mooy situation yu délicate dégg nga wa nat bun sopp nañ ko li irhabil addu wi ngir dàq noon ngir dàq noon ah, yes suubu boo xamante ne day songaate wajaa izuhu dana dagan al islaahu bu fekkente ne dangay nga ay diggante waa dem ko ah diw day gis nga saway diw pourtant day da ngeen a ñàkk dégg da ngeen ñàkk waxtaan rek réeroo woo leen ndax moom day bu ma fa demee nangam lu baax rek lay wax ci yow voilà genre yooyu daal après nga ñëw wax ko kii affaire bi baax kurhun waaye sib nañ ko li zawjatin ngir sa soxna soxna soo xamante ne moom daa daa daa bari problème léegi <laughs> léeg nga xamante ne boo ko waxee lépp li xew moom musiba rek lay indi <laughs> waaw nga wax ko léeg-léeg lu du noonu rek te te te avancé quoi <laughs> mais nag mais nag mais nag il faudrait pas que mu nekk loo xamante ne conséquences yi day néfaste après maanaam il faut ngay calculer bu baax lan ngay wax ak loolu wax mu ne nag moo tax si waasaaka lu dul yii yëpp naku ba aji jéggi ko la lil ah aji jéggi ko an wallif ko lil aali na ñeel way yëkkati ku yëpp ñu yëkkatiku ñi ñoom dañuy jéggi lii ci ci yu dul yi ci yu dul cadre yi ñu wax rek ñoom duñu wax dëgg duñu wax mukk lu dul dëgg. wañaa wajaanib na ngay moytandiku riyaa annaasi di ngistal nit ñi léegi jóge na làmmin léegi mi ngi jëm ci ci yeneen jëf yi alaa wajaanib na nga moytandiku na nga moytandiku riyaa annaasi di ngistal nit ñi ndax laa nafa amul njariñ min humu bu tukkee ci ñoom wala durra du caageen ak lore maalam yaqdil feek dogalul zaaka loolee raqibu aji fuulu gi muy yàlla feek yàlla dogalul loola ci yow du la dal kon nag jaru bu fekkente kon jarul gis tër waaw sama sëriñ bi may jàngal fii daf ni ma daf ni ma fii nag Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu daf fee jàngale lu taw mbiru tawhid bu am solo mooy yàlla rek bu fekkente ne xam nga ne nit ñi de toute façon mënuñu laa jariñ te mënuñu laa lor kon kay tey ngaa def ngir yàlla kese te bàyyi ngistal bi parce que ngistal en fait mooy ngay def wala ngay bàyyi ngir sàkku considération ci xolu nit ñi loolu mooy ngistal ayan faw ndax a ah, mba ndax ayan faw ndax dana jariñ alxayra keneen man koo xam ne laa yan faaw du jariñ nafsahu boppam noonu la dugganti mm. wa man képp koo xam ne laa yàq yi du fekk durran aw lor fa kay fa ana naka yu fii bu lay tegaatee lor koo xam ne moom bu ko lor dalee munu moom nan lay jóge léegi di dem ci keneen naan da koy teg lor boo xamoon la lay yor di nga bàyyi yow li ngay yor <laughs> wala yaa mbir yi turran mboolem lépp xabdatullahi ci ñëw borom bi la nekk rabbina bi suñu borom yusarrifuha moo koy soppandikoo moo ci am pouvoir d'administration et de manipulation totale fii ma yashaaw ci lépp loo xamante ne soob na ko xar bu moom mi nga xam ne mooy ki jegeñ alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la sumaatun ak déggtal mis la riyaa i kéem gistal la mel déggtal moom ngistal ñoo nuroo déggtal mooy ngistal jëf la déggtal mooy ngay wax pour nit ñi ne est-ce que waa ji xam-xam bi masha Allah <laughs> wala nga ni waaw wala ñu dégg ngay wax ñu naan tey waajee ka baax xoolal li mu waxal diw rek ah kii moo ñàkk ki ñaan maanaam ngay wax ngir loolu wala boog ngay def ngir sa tuur di sori loolu yëpp déggtal la yeneen ci saa saa man raa raa allahu bi wa man samma samma allahu bi képp ko xam ne dangay ngay ngistal yàlla tamit dana la weeje ci maanaam dëgg la dina di siiw da nga bëggoon a siiw di nga siiw mais ci mauvais côté bi. dalay dalay weeje waaw moo tax ngay gis ak boole ngistal bi tamit noonu moo tax ngay dégg ñu nga gis ku mel noonu souvent da ngay dégg gars na ceeb diw ni mu bëree tiitar voilà yooyu ngay dégg dafa mën a moo tax mu soof ma yooyu dégg te moom pourtant contraire bi la bëggoon <laughs> yooyu ngay dégg voilà ñu respecté ko fonk ko et cetera mais loolooy xew te loolu àdduna la mais àllaxira tamit day doon noonu la koy def na koy teg ci kanamu nit ñëpp ne gis ngeen kii ngis rek la man <laughs> ak dégg ta <laughs> yàlla ñu yàlla sàmm mu ne wa ghibatun mubtada la dafa tàmbale wax wa ghibatun jëw nag moom ka ak li keem lekk la loxoomil mayiti na yàppi way de na méddiña nasibu ñoo xam ne yéen a bokk askan koo bokkal askan mbokk la comme ni alquran wax ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh nga dem lekk ko et cetera wa man képp koo xam ne laa jaanib du moyte ndi ko xiibatan naa si di jëw nit ñi dahrahoo diiru jamonoom sa yalhaquhu xel séef na koo jote yawmal jazaa'i nax yi bu ak toroxtaange nax yi bu ak yëkkat yëkkat mooy muy jooy joo xam ne ci xol bi lay jóge jooy boobu yawmal qiyaamati loolu moo koy dal koo xam ne day jëw nit ñi mooy di wax ci keneen loo xamante ne bu fi nekkoon soo ko waxee du ko neex bu fi nekkoon soo ko waxee du ko neex moo xam ñeme nga ko wala ñeme woo ko moo xam ba pare loolu day fekk mu nekk dëgg parce que su dee fen gën na garaaw encore yàlla nañu yàlla sàmm wala tax saban wa man képp waaw wa wa man wala tax bul foog mukk allah buur yàlla rabbi ki sama borom bul ko jàppee mukk xaafilan bi aji yëgadi amma ya'malu zalimuna li nit ñi def comme li ko alxuraan waxe li nit ñi li tooñkat yi def wama laafizun amul kenn koo xam ne dana yëkkati benn kàddu illaa ndere la day dana nekk fa moom raqibu aji fuglu koo xam te ne malaaka la imma maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid comme ni ko alxuraan waxe maanaam ñaari malaaka yi fokk ñi ngi ci kanam moo tax looy wax rek xam ko Abubakar Siddiq radiyallahu anhu moo tax da daan téye laamin bi di jooy naan ko yaa lisaani anta alladhi awrattanil mawaarid yow yaay ki nga xamante ne yow yaa ma dugal ci bërëbu alkande yi Aboubacar Siddiq radiyallahu anhu bu fekkee mooy wax loolu ñun lan la ñuy wax allahu akbar atusbihu mbaadu da ngay xëy kullal mi bis bu jot maani xan di aje yerele xëy raka sa keneen ku dul xuyu raka yiw yerele mooy comme boo yoree benn affaire nga moom ko nga jox ko keneen mu ci jariñ jariñu loolooy yerele est ce que nag yow da ngay jël sa yiw nga jëf ko ba pare ba moom ko jox di ko jox keneen kuy jëw noonu la mel ndax yar ndax dana gërëm bi ci loolu ari bu ku xellu ashaddu moo gën a tar moom jëw wa addnaate moo gën a suufe gën a doye di min salaasina ci fanweeri zuniyatan njaaloo yoo xam ne da nga caa jëlee doom la dal baax bi faf ñenn ña fil islaam ci lislaam saa aka ñaaw saloo bu kuy tallal la minam di ko dar di ko ci nit ñi aji jaxase nag moom maanaam dafa wax jaxase koo xam ne day jaxase nit ñi mook rambaaj ñu benn rambaaj mooy nammaam hmm. nammaam nammaam mooy mooy mooy ci namma la jóge maanaam day yokk hmm. day maanaam kooku li muy def jaxasekat ak ki yokk li lañu wutale mooy jaxasekat moom du def lu dul rapporter des propos rek moom day rapporter des propos mais moom du ci acteur en fait lu dul rek le fait que mu jël waxu kenn jox ko keneen ah Cizani waaw waaw day semer Cizani voilà day voilà day semer Cizani voilà mooy loolu wala la Cizani comme ni ko ah voilà alors que nammaam rambaaj moom mooy ki nga xam ne day ñëw daal di ñëw daal ne yow eh, day déglu diw muy wax ci keneen moom muy déglu du wax dara mm-hmm. wala mu jàppale leen ba ñu wax ba pare mu daal di jël wax ja toxal ko yóbbu ko ca diw diw kat nee na la nàngam ak nangam waaj a commencé wax muy déglu nag léegi su paree jëlaat yóbbuwaat lee koo koy rambaaj ah. moo tax ah, ah, ñoom ñaar